أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة الحافظ العلم أبو زكريا يحيى بن شرف an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shaafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi r-raabi'i wal-khamsiin ba'da l-mi'atayn wa an wa an abi hurayrata radiya allahu taala anhu annahu sami'a annabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-abda la yatakallamu bil-kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-naari ab'ada mimma bayna al-mashriqi wal-maghrib muttafaqun alayhi wa ma'na yatabayyan yufakkiru annaha xayrun am la wa anhu radiya allahu anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-abda la yatakallamu bil-kalimati min ridwaanillahi ta'aala maa yulqii lahaa baalan yarfa'uhu allahu bihaa darajaat wa inna al-abda la yatakallamu bil-kalimati min saxati llahi ta'aala laa yulqii lahaa baalan laa yulqii lahaa baalan yahwii bihaa fii jahannam yahwii bihaa fii jahannam rawaahu al-Buxaari rahimahu llahu ta'aala waan abi abdirrahman bilal ibn al-harith al-muzani radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala inna ar-rajula layatakallamu bil-kalimati min ridwanillahi ta'ala ma kana yadhunnu an tablugha ma balagat yaktubu allahu lahu biha ridwanahu ila yawmi yalqaahu wa inna arrajula la yatakallamu bilkalimati min saxati illahi ma kaana yadunnu an tabluga ma balagat yaktubu allahu lahu biha saxatahu ila yawmi yalqaahu rawahu malikun rahimahu allahu fi lmuwadda rawaahu maalikun fil muwatta'i wa tirmiziyu rahmatullahi wa tirmiziyu rahmatullahi alayhima wa qaala hadiisun hasanun sahiih kon al imaamu al haafidu an-nawawiyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a kon ginnaaw bi nga xam ne ci suñu chapitre bii di chapitre deux cent euh, deux cent quarante deux cent cinquante-quatre ci suñu xadis di wax baabu tahrimil ghiba wal amri bi hifzil lisaan xadis yi ñu romb yëpp nag ci côté wattu làmmiñ lay wax tey xadis biñ mu jëwoon gis moo doon xadis 1513 mu ne war an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man yadman lii maa bayna lahyayhi wa maa bayna rijlayhi adman lahu aljanna walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko dige woon muy ñetti xadiis yi nga xam ne dañ koy boole insha allah ndax ñoo bokk li ñuy wax muy mille cinq wa an abi hurayrata mu ngi jële ci bàyyi muus mu ndaw mi radiyallahu taala anhu annahu kene moom de sami'a dégg na annabiyya bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu mu ne gis nga ki ñu naan jaam bi jaamub yàlla bu man di nekk ab jaam jaam la yatakallamu dina wax waaw léeg-léeg mu wax dina wax bil kalimati kàddu goo xam ne maa yatabayyanu fiiha lan mooy ma la bayanu fii fiiha al imam an-Nawawi mu ne wa maana yatabayyan yufakkiru annaha xayrun am la mooy di wax loo xam ne xalaatu ci laata mu koy wax est lii muy bëgg wax lu baax la wala déet mu bañ koo def yazillu biha ila naar mu daanu ci wadd ci ci biir safara hmm? bu koy tarxiisloo biir safara dugal ko biir safara abada lu gën a sori mimma bayna al mashriq wal maghrib loo xam ne safara sa muy dugg yaatuwaayam moo gën a sori diggante li nga xamante ne nii mooy euh, euh, le mashriq et le maghrib muy fenkook sow allahu akbar léegi loolu mooy xadis mille cinq cent mille cinq cent quatorze léegi xadis mille cinq cent quinze mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci saxaaba mu jële xadis bii ba léegi muy seydina wa mawlaana abu hurayra alxaafidu addawsiyu radiyallahu taala anhu wa ardaa mu ne an nabi yi ci yonente bi alayhi mu ne gis nga jaam bi la yatakallamu bil kalimati dina wax benn kàddu min ridwanillah kaddu goo xam ne moo koy may li nga xam ne mooy ngërëmal borom bi tabaraka wa taala waaye nag suuf ko moom ba muy wax kàddu googee maa yulqi laha baala bàyyiwu ci xel sax waaw bàyyiwu ci xel waaw moom daal da koo wax nii bàyyiwu ci sax xel mooy mesure wul importance bi waaw te mesure wul euh, conséquence li muy wax waaye ndax li wax nag ngërëmul yàlla lay wa yar lay waral ci moom waaw yarfa'uhu Allahu biha darajat borom bi yëkkati ko jaare ko ci kàddoo gërëmam googu goo uddi ko jural gërëm yëkkati ko ci ay darajaat waaye mu ne wa innal abda waaye nag jàmbi la yatakallamu dina wax bil kalimati ci kàddu goo xam ne niin min saxatillah ci loo xam ne da koy jural sànjum yàlla ta'ala mu kawe mi laa yulqi laha baala moom itam bàyyiwu ci xel seetul sax li nga xamante ni nii mooy mooy conséquences yi waa lii may wax lu muy mujjeek ak lan moo ciy jur lan lay jur bàyyiwu ci xel waaye nag ci sànjum yàlla loo xamante ne nii yahwi bihi moo koy rotal muy wadd di xaweeku waaw di xaweeku di rot bihaa jaare ko ci kàddoom goo gële fii jahannama ci safaraw jahannama wal iyaadu billah mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko al Buxaari di al imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al Mughira ibn Bazbizba al Ju'fi al Buxaari rahimahullah moo di beneen xadis muy xadis mille cinq cent seize mu ne waan abi abdirahman mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne dàkkantalam moo doon abu abdirahman lan moo doon turam bilal ibn alxaaris di bilal di doomi alxaaris almuzani ko joowoon ci waa muzayna bokk ci sëtu mudar yi ah ah taala anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li saa salaam qaala nee na inna rajula dëgg dëgg gis nga góor gi bu nee góor gi nag góor jigéen a ci yam la takallamu dina wax bil kalimati ci kàddu min ridwanillah boo xam ne ci ngërëmu yàlla lu koy jural waaw kaddu googee ngërëmu yàlla la koy indil te moom la maa kaana yazunnu moom jortul woon yaakaarul woon sax an tabluga maa balaxat yaakaarul woon ne sax kaddu gi dina jote fam jote yaakaaru ko woon ah. yaktubu llahu ta'ala lahu borom bi bindal ko jaare ko ci kàddu googee biha ridwanahu ngërëmam ila yawmi yalqah ba bis ba muy dajeek boroomam tabaraka wa allah mu ne waaye wa inna rajula waaye gis nga nit ki la yatakallamu dina wax bil kalimati ci kàddu min saxatillah goo xam ne day jur sànjum yàlla waaw maa kaana yazunnu an tablugha ma balagat masula yaakaar di bàyyi xel bàyyiwul woon xel mesurewul woon kàddoom ji mu jote fa mu jote waaw effet boomerang bi mu def ak tamit bi mu def moom xalaatu ko woon sax koy wax yaktubu llahu borom bi bindal ko ci lahu ñeel ko bihaa jaare ko loolee saxatahu ak sànjam ila yawmi yalqa ba bés ba muy dajeeg moom mu ne xadis boobu rawaahu soloo na ko malikun al imaamu malik imaamu daaril hijra fil muwatta ci téerim bi gën a siiw di Muwatta al-imaamu Maalik ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu wa Tirmidhi waaye al-imaam Abu Isa at-Tirmidhi solo na ko wa qaala rahmatullahi alayhima bu ko solo mu ne xadiisun lii xadiis la boo xam ne xasanun bu baax saxiix boo xam ne bu wéex a wéex bu wéex a wéex a wéex la léegi laaj bu njëkk bi léegi ñetti xadiis yaa ngoo ko léegi nag mu des taxrij yi mooy ñu commencé bu njëkk bi topp bi ci tegu topp bi ci tegu jël ko par benn benn jàngat yi après dañ leen di boole comme ni ñu def hadith yi ñu fi jot a boole bariwul nag c'est rare mais eh, yu mel nii moom gis nga li muy wax daanaka dégg nga ko xam na yi daanaka benn la mooy kon hadith bii nii eh, premièrement bi njëkk bi mooy bu sayna Abu Hurayra bi innal abda la yatakallamu dina wax bil kalimati ma yatabayyanu fiha eh, yazillu yazillu biha fii ila naari ila naari abada mimma bayna wal-maghrib léegi loolu est-ce que ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu la la déedéet seen al imaamu Ahmad waaye lu ko jiitu al imaamu Malik ibn Anas daal dina koy euh, solo mais imaam Malik surtout deuxième mooy deuxième bi innal abda boobu boobu dëgg la innal rajula la boobu mooy la yulqi laha balan yarfa'u llahu biha fil janna mooy deuxième la gën a doon waaye al imamu ahmadu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhi moom am na kaddu yu inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yuridu biha ba'sa yahwi biha sab'ina xarifan fi naar waaw nit ki dina wax kaddu goo xam ne nam mu ci woon sax yàqa ah, wala lu ñaaw waaye malgré loolu dina ci pëtëx di wadd di rot ci soixante-dix lu tollook ay at ci gi nga xam ne mooy biir safara woo xam ne du àggagul day wadd soixante-dix ans dina jàll te waa ji àggagul ci suuf wal iyaazu billah moo tax ay woy woy kàddu yi <laughs> waaw waaw am na tamit imaam Ahmad nu mu ko ndee neneen boo xamante ne eh, kullu humoriste na def attention yeneen saa salaam dana inna rajula foofu sayyidina Abu Hurayra ba ba léegi radiyallahu anhu la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasaahu yahwi biha min ab'ad min ath-thuraya allahu akbar akbar allahu akbar mu gis nga góor gi mooy nit dina wax kàddu goo xamante ne ngir reetaabloo nit ñi mooy nekk le clown rek naan c'est un humoriste euh, warula tax ngay wax lu amul ngay wax loo xamante ne nii day yàq ay paroles blessantes ngay wax. loo xam ne bi mu koy wax pour moom na ko wax nii rek gars yi dinañu ree voilà ça va faire buzz voilà gars yi kontaan voilà ngay dajale gaa yi su Daniel Sorano wala Grand Théâtre ñu taxaw ñépp toog yow ngay wax ñuy ree wala ci rajo bi nga koy def heure boo xam ne ñépp xam nañ la ci heure de grande écoute euh, écoute la gars yi di la déglu say nga nekk reetaanlookat waaye di wax wax yoo xamante ni ngir reetaanloo nit ñi waaw la yatakallamu bil yudhiku biha julasa'a ngir reetaan loo ci ñamu toogal ñamu toogal nag bokkul nañ ñoo toog nii rek léegi wax nañ la da ngay toog audience yi xam nga ko voilà ngir gars yi di ree di gën a dagg ci yow audience yi di gën a tëb voilà yow gars yi mu rajo boobu heure boobu moom mooy jël pe waaw ndax yow ainsi de suite ak yooyu te tamit da ngay drainer publicité yi bu boobaa yooyu yëpp ngir reetaan loo ñu lay dégloo ña seetaan ak ña loolu mooy ñoo ñëpp du la saaw la jëf waaw wax di ñuy def ci YouTube yi nga xam ne seen YouTube yi nga xam ne après gars yi di jël di kii loolu waaye na nekk di dëgg de waaw te tamit bul def loo xam ne day blessé waate wala mën na laa jural sànjum lalla mu ne kon day wax kàddu goo xam ne yudhiku biha julasa ngir reetaan loo si ñam toogal yahwi kàddu goo gee moo koy pëtëxël waddal ko min abad min as-suraya lu gën a sori ca biir jahannama lu gën a sori gis nga euh, biddiw yu sori yooyee nañu kawee boo taxawee ci suuf lu sollu noonu dinañ la ko fa sànni ci biir safara ndax jaare ko ci kaddu googee imaamu Ahmadu ibn Muhammad daal dina koy solo noonu waaye indi na ko inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati wa ma yara annaha tablughu haythu balagat yahwi biha fi mooy kon gis nga al imaamu Ahmad mooy yu bari te yii mooy yenn kese lañ la ci limal am na yeneen bi mu ko indee ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi waaye keneen ku ko solo mooy al imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibnu Sawrata at-Tirmidhi ak al imaam ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi koy indi kitaabu riqaaq kitaabu riqaaq baabu hifdil lisaan mu ne haddathanii Ibrahim ibn Hamza mu ne nettali sama sëriñ bi Ibrahim ibn Hamza ibn Muhammad ibn Hamza ibn Mus'ab ibn Abdillah ibn Zubayr ibn al-Awwaam al-Qurashi al-Asadi az-Zubayri Abu Ishaq al-Madani rahimahullah moom mu ngi génn àddina la 230 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanii nettali na ibn Abi Haazim mu ne ibn Abi Haazim euh, gisoon nañ Abu Haazim keroog <laughs> al-Madani Salamatu ibn Dinar moo jur waa ji muy Abdul Aziz Abi Hazim Salamatu Dinar al mawla Abu Tamam al-Madani rahimahullahu tabaraka wa taala moom nag di eh, eh, Abu Tamam moom mu ngi gane àddina 107 génn àddina 184 ci wute bu ci am rahmatullahi alayhi an Yazida hmm? moom mu jële ko ci ki nga xamante ne mooy Yazid waaw muy euh, euh, Yazid euh, muy Yazid muy Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi Abu Abdillah al-Laythi al-Madani rahimahullah génn àddina cent trente-neuf rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ibrahim moo ko jëlee ci Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid ibn Sakhr ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu taala génn àddina cent vingt am nañu ne cent vingt et un rahmatullahi alayhi an Isa ibn Talha ibn Ubaydillah at-Taymi mu jël ko ci doomu euh, Talha ibn Ubaydillah bokk ci ahadul mubashirina bil jannati Isa ibn Talha ibn Ubaydillah ibn Uthman ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra al-Qurashi at-Taymi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina la san rahmatullahi alayhi an abi hurayra doomu sayyidina talha ibn ubaydillah moo ko jële ci eh, eh, eh, sayyidina abu hurayra al-hafiz ad-dawsi al-yamani ñi na abdurrahman la tudd ñi na di abdurrahman ibn ghanm abdurrahman ibn sakhr ñi na abdurrahman ibn ghanm ñi na abdullah ibn a'iz ñi na sakin ibn wazma ñi na sakin ibn hani ñi ne Sakiin ibn Mull ñi ne Sakiin ibn Sakhr ñi ne Aamir ibn Abd Shams ñi ne Aamir ibn Umayra ah ñi ne Abd Shams ñi ne Ghanm ñi ne Ubayd ibn Ghanm ñi ne Amr ibn Ghanm ñi ne Amr ibn Aamir ñi ne Sa'iid ibn al-Haaris ñi ne Umayr ibn Aamir ibn Bishri ak wax yu bari rahimahullahu taala am na sax ñu ne ci jaahiliya Abd Shams la fi doon kun yaam nañ ko doon dàkkante la mooy Abul Aswad waaye loolu lépp ay wuute la li gën a siiw ci tur yi mooy Abdurrahman ibn Sakhr waaye li nga xam ne daal ñëpp ci d'accord mooy boo ne Seydina Abu Hurayrata loolu kenn du jaawatle mooy kan radiyallahu taala anhu te xam nañ ci ngay wax génn àddina li gën a dëgër lan cinquante neuf sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-abda la kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fi nnaari yi hmm? fi nga kàddu yi Riyad bi lan lañ inna al abda la yatakallamu bil kalami ma yatabayyanu fiha yazillu biha ah ila naari bii nag ci euh, riwaaya imaamul Buxaari yazillu biha fin naari ah fin naari ab'ada mimma bayna al mashriqi voilà ma bayna al mashriqi moom foofu rek la ci yem loolu ci wal maghrib hmm? Allah léegi kanta lool euh, euh, euh, léegi nag ñu xool al imaamu al al muslim wa abul husayni rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a waaw moom al imaamu abul husayni muslim ibn al hajjaji wa moom mu ngi ko andi te moom ci kitaabu zuhdi wa raqaa'iq baabu takallum bil kalimati yahwi biha fi nnaar at takallum waaw bil kalima yahwi biha fi nnaar wal iyaadu billah allah allahu akbar am na moom nag xoolal ñaari ñaari yi ñu ngi ko ëndee nga xool ah mu ne waa mu ne haddathana buntu boobu noonu ñaari hadith yi rek la ci indi mooy benn hadith bi moo ñaari version mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id mu ne nettal lañu suñu sëriñ de Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawla Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani rahimahullah génn àddina cent quarante gane àddina cent quarante huit génn àddina deux cent Bakrun mu ne kii nettal mooy Bakr mu ne yaani ibnu Mudar imam Muslim ne kim ci jublu mooy ibnu Mudar di Bakr ibnu Mudar ibnu Muhammad rahimahullahu ta'ala Abu Muhammad ñii ne Abu Abdil Malik al-Qurashi mawlahum al-Misri gane addina lan cent génn addina lan cent soixante-treize rahmatullahi alayhi an ibnil Hadi moo ko jële ci ibnil Hadi Yazid ibn Abdillah ibn Usama gis nañ ko sànq rahimahullahu taala an Muhammad ibn Ibrahim gis nañ ko sànq ibn al-Harith gis nañ ko sànq rahimahullahu taala an Isa ibn Talha gis nañ ko sànq radiyallahu anhu Ali Talha an Abi Hurayrata radiyallahu taala anhu annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna al-abda la yatakallamu bil kalimati yanzilu biha fi an-nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib kon ñu xam ne yanzilu mooy yanzilu rek mooy tarxis ne wat rot waaw trébuché na tël ci biir aj safara si daal di wadda waaw innal abda jaam di la yatakallamu dina wax bil kalimati ci kaddu yanzilu boo xam ne ci lay wàcce biha jaare ko ci kaddoom googee mu doon minimiser jàppoon ne du dara waaw wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda boobu lii la bi di wax voilà <laughs> loolu lay hadis bi di leeral waaw yéena ñu wax sa hadisatu hadisatul ifki ñu tuumaaloon duur wu ñàng wa sayyidatu Aisha bint siddiq radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne woon wa tahsabuhu hayyina yéen da ngeen di wax yoo xam ne ngeen di jàpp ne lu woyof la ba keroog bi ngeen di wax ci deru at-Tahira bint at-Tahir radiyallahu anhuma di sayyidatu Aisha bint siddiq ba ngeen di wax ci waxam ay ay kaddu ay deram lu ñaaw ngeen jàpp ne loolu ndaw la wa hiya ta fekk la ngeen di wax wa huwa wa hiya inda Allah wa huwa inda Allah wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim daka fa yàlla lu màgg la lu pataala lu garaaw la waaw mooy lii rek inna abda waa ji dina wax jaam bi da yatakallamu bil biha fi an-nar dina ci wàcc ci biir safara ab'ada ma bayna al mashriq wal maghrib lu gën a sori diggante le mashriq et le maghrib ah, muy penku ak sow léegi mu indi penku mooy mashriq sow mooy Afrique sow jant ndax <laughs> mashriq a ah, na booy julli ah, <laughs> bo loolu mooy ñu nekk Sénégal waxee xibla la tudd <laughs> ah xibla boo nee senegal ah, mu fekk la ay noomin de këro gaa ah waaw boobu de soow la waaye boo ñëwee France naan naan naan penku bi wan penku non xibla la <laughs> même Sénégal c'est xibla mais bon ñu ko waxee ñoom xam nañ ni wax léegi imaamu Muslim mu ne wa haddasanaahu mu ne hadis bi nettali nañu ko ba léegi Muhammad ibn Abi Umar al-Makki al-Adani rahimahullah di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz Abu Abdillah al-Makki rahimahullahu ta'ala génnaat na 243 rahmatullahi alayhi mu ne nettal nañu ko qaala haddathana Abdul Aziz ad-Darawardi mu ne nettali na leen Abdul Aziz ad-Darawardi di Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Abi Ubayd ad-Darawardi mu Muhammad <laughs> xaritu Imam Malik la woon rahimahullah jël na ci moom Eh, génn àddina 186 am na ñu wax leneen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a al-Madani rahmatullahi alayhi ah, mawla Juhayna rahmatullahi alayhi an Yazid ibn al-Had mu jël ko ci Yazid ibn al-Had Yazid ibn Abdillah ibn Usama ibn al-Had al-Laythi gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'ala hmm? rahmatan wasi'a waaw mooy ibn al-Had mi ngi gis la rek moom mooy Yazid ibn al-Had rahimahullahu ta'ala kon an Yazid ibn al-Had an Muhammad ibn Ibrahim gis nañ ko an Isa ibn Talha gis nañ ko radiyallahu anil jami' an Ibrahim an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib bii nii la Imam an-Nawawi indi sauf que la différence rek mooy bii kene euh, euh, euh, mooy bii yahwi la Hmm? yahwi la bu imaamul Buxaari bi nag moom la indi boobu la indi sax mais boobu maa baynal mashriqi kese foofu la ko yemale voilà inna al abda la yatakallam ma yatabayyanu bil kalimati ma yatabayyanu du du du du bàyyi xel du xalaat ci mbir mi ubbi gémmiñ gi rek di tël tëlee pël pëlee ki fël pël pëli voilà léegi nag ah, du la kaddu ga di waral conséquence muy kii du ci sa xalaat du ci sax xalaat voilà waaw ci li nga xam ne mooy lorub jullit waaw blessé yay nit yooyu yëpp mu ñëw rek di wax waaw nga xam ne yooyu yëpp daa làmboo ci kàddoom bi te waa ji yëgu ko waaw mu tàbbi ci biir sabara foo xam ne muy day pëtëx di dem lu gën a sori diggante ñaari horizon yi te du tax mu jote ca suuf wallahu taala alam léegi kon hadis bi kon pare nañ ci léegi nañ jël kon hadis bi ci tegu mooy hadis mille cinq cent quinze wa anhu an nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala inna al-abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin wa inna al-abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam boobu moo ci tegu al imaam al haafiz al Buxaari mu ne rawaahu al Buxaari léegi laaj bu njëkk bi mooy ana kan kan moo ko soloo keneen ginnaaw al imaamu al al Buxaari rahimahullahu euh, euh, taala rahmatan waasi'a dañ naan la bii imaam Muslim andiwul kàddu yi moo tax imaam an-Nawawi nawawi ne Eh, eh, eh, rawaahul Bukhari imaamul Bukhari moo ko indi nii imaam Muslim mooy kaddu gi ñu jóge noonu la ko indee voilà al imaamu kii kaddu yi dëgg-dëgg imaamul Bukhari moo ko indi Allahu akbar wal iyaadu billah waaw ak imaamu Malik imaamu Malik tamit indi na ko loolu. inna rajula yatakallamu bil kalima ma yulqi laha baala yahwi biha fi jahannam wa inna rajula yatakallamu bil kalima moom min ridwanillah ak min saxatillah loolu la ci kàddu yooyu rek la ci indiwul mais imaamu Malik indi na loolee rahmatullah alayhi al imaamu Ahmadu rahmatullah alayhi moom indi na ko waaw inna al abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqi laha baala kon. imaamu Malik imaam Ahmad ak imaam al-Bukhari rahmatullah alal jami al imaamul Bukhari mooy hadis biñ gisoon biñ gis léegi la ko rangalee ginnaaw boobu bii la ci teg voilà. mu ne mooy kitaabu riqaaq baabu hifzil lisaan mu ne haddathanii Abdullah ibn Numayr mu ne teel na leen suñu Abdullah ibn Numayr non ibn Mun <laughs> Abdullah ibn Numayr du moom non non haddathani Abdullah ibn Munir voilà <laughs> Abdullah ibn Munir Abu Abdurrahman al-Marwazi an-Naysaburi euh, az-Zahidu euh, borom jaloore yu mag yi Abu Abdurrahman yi na Abu Muhammad génn àddina l'an deux cent quarante et un nekkoon fiqatul abid sëriñu Imaamul Bukhari nee na moom dong moomu ko nettali haddathani mu ne sami'a Abu Nadri mu ne sama sëriñ boobu da Abdallah ibn Munir nee na dégg na Abu Nadr di Hashim ibn al-Qasim ibn Muslim ibn Miqsam Abu Nadr al-Laythi mawlahum al-Baghdadi al-Khurasani wal-asl al-Kinani rahimahullah rahmatan wasi'a gane àddina 134 génn àddina 205 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Abdillah yaani ibn Dinar mu ne ki ñu ne tama Abdurrahman ibn abdillah di abdurrahman ibn abdillah ibn dinar al-qurashi al-adawi al-umari mawlahum al-madani rahimahullah ne kon mawla sayyidina abdullah ibn umar radiyallahu anil jami' kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko